mu ne ma unzur ayyuha alfata kayfa tuhaddis ne ma ah yow jeune bii di nettali xadiis bi xoolal bu baax li ngay nettali ndax fa inni man mii de nekk ci biir mbooloo mi ahadu rakbi tilka layla bokkoon naa ca mbooloo ma Seydina Abu Qatada nekkoon ña newoon ca gannaaw ànd ak yonent bi sa sa man ci kon ñu xam ñaata ñett nit a xam nañ Seydina Abu Qatada Seydina Bilal mi doon noonu ak Seydina Imran ibnu Husayn léegi nag mu des quatre ña ca des ñan lañu loolu du suñu affaire <laughs> li jëlti ko du suñu affaire Seydina Abu euh, euh, Qatada euh, Imran radiyallahu ne ko xamal li nga man mii ci ñooñu laa bokkoon ña nekkoon ak sayda rasulullah ca gannaaw man mii ci ñooñu laa bokkoon waaw kon nag xoolal li ngay wax seetaat ko bu baax kaala nee na mu ne kon nag xoolal bu baax de man ci ñooñu laa bokkoon de xaala kultu abdallah ibn rawax nee na nag bi ma xamee ne ndax bi may wax xaw ma woon ne imran ibn husayn sahaaba bu mag bi mu ngi ci biir <laughs> mbooloo bi nee nag bi mu waxee loolu ma ne ko nag fa qul qultu ma ne fa ant anta a'lamu bil hadith ma ne ko ah kon nag man bu ma xamoon ne loolu yow yaa gën xam kon nettali bu ma ko xamoon man doon woon sax di wax que yaa ngi fi fa qaala nee na Seydina Imraan ne ma mais yow moomu sax di wax mi man ant yow moom doon di ñu nettali hadith bi yow ci kan ci ci ñan nga bokk foo bokk foo jóge qultu min al ansar ma ne ko man de ci waa al ansar laa bokk ansaarullahi wa rasuli waa Medina man de ci ñoom laa bokk mooy basara lañ nekk qaala nee na nag Seydina Imran ne xaddis ne ma nettalil fa antum a'lamu bi xadiisikum yéen waa al yéen a gën a xam seen xadiis la qaala léegi lii mooy bi mu doon tàmbali la parce que da koo mujjee wax waaw nee na bi muy tàmbali di wax la ko Seydina Imran ne ko bu ci la mooy li mujjee wax nii njàlbéen bi la woon waaw unzur ayyuha al-fata kayfa tuhaddith fa inni ahadu rakbi tilka al-layla bi mu tàmbalee di wax ne yonent way saa di nettali hadis bi rek ne ande newoon ci benn convoi Seydina Imran na ko xoolal yow jeune bi li ngay nettali parce que man mii ci convoi boobu ci la àndoon waaw léegi nag bi nga xamante ne noonu la demee loolu la ko ma ne ko ah kon nag yow yaa gën a xam comme yaa ko fekke woon mooy fii saxaaba la gis ne yonent bay saa saam dundoon ak moom nekkoon ak moom ci xew-xew bi kon yow nettalil na Imraan ne ko yow foo bokk sax mu ne ko ci waa Ansaar mu ne ko ko nettalil yéew yaa yéen a gën a xam seen xadiis yi waa Ansaar xaala nee na nag man Abdullah ibn Rabah fa haddathtul qawma ci laa tàmbalee nag di nettali nit ñi lii mu nettali fa qaala Imraan Seydina Imraan nee na bi ma nettalee xadiis ba ni ma ko jeexali nii ba jeexal ko Seydina Imraan ibn Husayn ne wa mu ngi toog ci booloo mi di déglu laqad shahidtu tilka layla wa ma sha'artu anna ahadan hafizahu kama hafiztu neeg nag ne ne ko nag moom Abdallah ibn Rabah ne maa ngi lay waatal di la dëggal kene laqad dëgg dëgg shahidtu tilka layla fekke naa guddi goo gële de àndoon ak yonent bi alayhi salaam wama sha'artu yëguma woon foogu ma woon anna ahadan ken kenn hafizahu nettali boobu ak xew-xew boobu takk na ko jàpp ko kama hafizahu comme man Imran ni ma ko jàppe foogoon naa man ni ma ko jàppe kenn jàppewu ko noonu waaye yow de ki la ko nettali Sayyidina Abu Qatada ak yow mii ko nettalee mii tëjët laa ko ja laa ko jàppe foogoon naa nag maa ko gën a amul kenn ku ko gën a jàpp ndekete yoo waaw kon gis gis nga tamit la fidélité ak tamit wàcc sa bopp Seydina Imran euh, da koy prévoir ngir mbiru yonent bay saa salaam li tax mu wax ko bi muy tàmbale kenn du ci asaaloo kuy wax di jëli ci yonent bay saa salaam na wax lu leer te gisoon nañ Seydina Imran bi mu naan hadis bi ne yonent bay saa salaam nee na ci na alxayaa ki ne euh, ki ne nga xam ne mooy kersa moom yiw kese la indi ah ba kii di wax ne. kii euh, Bushayr naan euh, euh, bon ñun gis nañ ci xikma téere xikma yi que ne am ba bari na yi waaye am nag faiblesse Seydina Imran mer ne ko yow uhaddisu an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa uhaddisu an wa uhaddisuni an su'bika way yow nan laay waxee ñu jële ci wax di ma jële ca waaw <laughs> Bushayr ibn Ka'b mooy loolu noonu bi ngay moo tax loola tax pour mu ko doon mettre en garde ah yow jeune bi bala ngaa tàmbali ah yëgal ne nag ci mbooloo mi ñuy déglu am na koo xam ne ci bokkoon na ca de xoolal li ngay wax waaye ne ko kon yow waxal ah Abdullah ibn Rabah kon yow naa la bàyyi nga nettali ñu ko yaa ko gën a xam mu ne ko yow ci foo bokk mu ne waa Ansaar mu ne ko ah kon waxal naa la nga wax parce que yéen waa Ansaar yéen a gën a xam waaw seen xadiis la ya'rif la ya'rifu al-fadla kenn du xam ngëneel lu dul waa ngëneel waaw Seydina Imran mooy kilifa gi mooy sëriñ bi ci biir jàkka ji waaye teewul loolu mooy eh, ku gën nekk fi di déglu ku ko gën waaw <laughs> wàññiwul dara alhamdulilah comme ni ñu xamul dara jàpp ne wala wala lu tax non tout le temps moo war a wax déedéet waaw te tamit foo nekk di wax xam nga kii da koo wax Seydina Imran ma noon noppi du wax dara du yëg ni moom mu ngi ci biir waaw mooy nag yow mi nettali di wax ay xadiis wala alquran wala di jàngale wala di def conférence lenn wala yeete wala lenn wala ñu lay laaj lenn ngay wax na la leer ne ci mbooloo mi boo jàppee ne yow kese yaa fa xam wallahi yaa gën a kuttu yaa gën a ñàkk xam bokk wal iyaazu billah yaa gën a ñàkk xam ci mbooloo mi waaw jàppal ne mbooloo mi man la yàlla def ma war a wax a leeral affaire yi waaye nag la Seydina Siddiq waxoon wullitu alaykum walastu bi xayrikum dañ maa def ma bu may ngoo seeni mbir de waaye nekkul ne dama leen a gën kon nag mbir mee ngoo kon xadis bi nii la jeexe allahu akbar allahu akbar allah allah allah hada hadithu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam aka bari njàngat mais loolu taxu ñoo jóg léegi ñun ginnaaw kon bi lii lépp mooy taxrib bi léegi ñu ñëw ci njàngat yi mooy nag njàngat yi duñ jël xadiis bi Seydina imam Muslim bi de euh, njàngat yi ci nekk liñ ci doon wax mooy jeex na waaw ak mënoon nañu jëlal minimum cinq jataay mais loolu taxuñoo jóg duñ ci taxaw léegi walillahi alhamdu wal minna liñ ñëw côté bi nga xam ne moom mooy imaamu Tirmidhi saaqil qawmi axirum shurba te moom la wax ci riwaay imaam euh, Ahmad euh, Muslim bi ah fa inna saaqiyal qawmi axiruhum shurba dëgg-dëgg kii nga xam ne mooy nàndal dal nit ñi mooy kii mujjee naan waaw loolu lëkkaaleem ak bunt bi mooy leer na yeneen ci may saa doy na ci ñu ngëneel ci jëf mooy yeneen ci may saa jëf ko ba pare wax ko yemul ci sunna qawliya waaye sunna fi'liya wa qawliya waaw di servir nit ñi di nàndal nit ñi ba mu des ma fëy naa bu Qataada Seydina Abu Qatada mu ne ko naanal mu ne ko duma naan mukk Rasulullah fag yow naanoo alayhi salaatu mu ne ko déet ndax kii naan dal nit ñi mooy mujjee naan kon nag lëkkaaleeg buntu baa ngoogu moo tax imaam indi xadiis bi fii waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yëgal ñu kon nag ci la ñuy xamee kene ki nga xamante ne moom mooy séddale comme liñ doon wax moom bu dee moom mooy sotti di séddaleel boppam kooku mooy mujjee am waaw loolu mooy ay teggin na jox ñëpp ba ñëpp am amul mu trier comme niñ koy defee jox mag ñi bàyyi gone yi après euh, yow après bu ngeen ki ñu jox mu jël mbuum meeg yooyu jox leen déedéet ñuy mëq nii xar déedéet na jox ñëpp bañ jeex moom mu mujjee am te léegi nag sauf que mujjee am googu am na lu muy dugal mooy bu dee na mbir mi waa ji day servir di servir di servir ñëpp am amul moo loolu il faut mu pare ngir ngaar lu mel noonu mooy këne mbir mi bu jeexee te moom kuy ñàkk moom na ñàkk waaw ndax fa inna saaqiyal qawmi axiruhum shurba waaw ki nga xam ne mooy nàndal nit ñi mooy mujjee am loolu moo tax ay way jële ñun bu ñu organiser dara ne dañoo bëgg am ay dañoo bëgg am ay fonds ñun association sàngam ñu organise benn togg ay ceeb wala ay ganaar yoo xam ne moom lañuy ñuy euh, miche wi di ko di ko jaay nit ñi di jënd di jën ngir participer waale waaw am seen biir waaye defaale ngir yàlla bokkaale ñu dem ba biir mbir ya matul ña bokk ci mbir mi waru ñoo njëkkaat ñooñu ñooy saqiyal qawm waaw mooy yéen association membre yi yéen membre daayira ab daayira bu ngeen daayira la association la wala ab ab ab ab jamiya la nu man di demee nu ngeen ko mën di tudde comité bi yéen ñooñu ta mu nekk ngir yàlla ah. loo xam ne fonds ya fa mu jëm ngir yàlla la dañuy jënd ab local bëgg ay fonds dañuy tabax ay jàkka bëgg ay fonds dañoo war a defar ab teen bënn ay teen bëgg ay fond ñu ñëw di jaay yenn yi loo xam ne lekk la wala leneen ak yeneen ñun ñi bokk ci mbir mi ñu ne dañuy jëndaale waaw au cas gaa yi du mat ñi jënd ci du bari ñun bu ñu demee ba mbir yi cool képp ku bokk ci biir mbir mi waroo woon am fekk ñeneen ñi amuñu parce que sa saaqeel xaw loolu lañ yonent way sa sam jàngal man yéemu naa nag ci ñoo xamante ne dañ naan dañuy jàng xam-xamu diine ba pare bi xëccoo ci yu mel noonu alors que ñoom ñooy xaw xawm waaw yéena invité nit ñi mais nit ñi boo leen bàyyi woon ñu togg seen añu bopp ah, wala ñu dem restaurant yéen a woote ne dañoo bëgg lii bëgg iPhone nangam ak nangam ñoom itam ñu pare commandé ngeen ñëw affaire yi cool nga gis ñoo xam ne ci affaire bi lañ bokk parewuñ ngir jël seen barke jox ko koo xamante ne moom bokkul ci mbir mi daa ñëwul rek ngir jàpp ci loolu loolu ak nit rek nangoo ko yàlla tere njàngalem yonent bi saa saa mi ne fa inna saaqiya al qawm axiruhum shurba moo tax ñun war nañu xoolaat revisiter suñu bopp amul damaa am non sama doom yi ak noonu nangam ni ma leen waxoon ma ne loolu du ci dara après nga expliquer leen duñu comprendre ñoom ànd yàq say doom léegi nga bëgg waaye ñi nga xam ne yaa ko teree toggu yaa ko teree débrouiller ndax doon na añaa tout le jour day añ wala surtout su yi yaa ko teree toggu tey te daa am fan ngeen ñëw ngeen bëggoon na affaire yi jeex na quoi désolé on est désolé alors que yéen ñuy wax loolu am na ñoo xam ne jël nañ seen barket denc ci ruq bi di xaar bu ñu wàccee ba ba ba affaire yi pare ñu yóbbu seen kër wal iyaazu billah wallahi loolu diine sori nite kese sori na ko xatta ñi xamul dara lee lay layikaar ci wàllu diine bariwul layikaar bu doon ñoom na noonu la ñuy doxale dañuy joxe mbir mi seeti leneen mais kanta ñi nga xam ne ñuy wootewu ne ñun diine lañu wax ba pare ñuy doxale noonu c'est quoi moo tax war nañu seetaat suñu bopp say doom nga ne leen ah maa leen waxoon ne ne commandé woon nañ cinq barquettes waaye nag ñun ñëpp ci mbir mi lañ bokk ñi nga xam ne nag dañoo ñëwoon ngir jàppale ñu ñooñu lañ gis ne ñoo xam ne amuñu moo tax man ma jël suñu yos ne comme que noonu la demee nañ leen ko jox mu yóbbu loolu la yonent bi sa sam jàngale ndax yéenay saaqiyal qawm yéenay nàndal nit ñi te nàndal googu du ndox kese moo kiy servir lekk yam ngay joxe lekk di servir lekk wala naan wala lu man doon yow yaa war a mujjee am waaw yow président bi ay xéewal bu ñëwee ci dëkk bi muy séddale moo war a mu jeex ministère de l'économie yoo xam ne yu ñuy joxale ñépp ay ay ay allocation la même bu ci waree am moom moo war a mujjee am warula biireel boppam man noppi di door a biireel ñi ci des looku dagul li yonent bay sa sam jàngale fa inna saqiyal qawmi axiruhum shurba billahi waaw loo waaw képp koo xam ne borom bi dénk na la dara ci mbiru jullit ñi comme li borom euh, euh, kii wax al mubaarak fuuri rahimahullah wa fiihi ishaaratun ilaa anna kulla man waliya min umuuri al-muslimiina shay'an yajibu alayhi taqdiimu islaahihim alaa maa yaxussu nafsahu wa an yakuna garaduhu islaahu xaalihim waaw wa jarril wa islaahu xaalihim wa jarrul manfaati ilayhim wa daf'ul madaarri anhum wan nadaru lahum fi diqqi umuurihim wa jillihaa wa taqdiimi maslahatihim maslahatihim alaa maslahatihim Allah mu ne bi muy sara sunan Tirmidi rahimahullah mu ne hadis bi junjula que ne képp koo xam ne yàlla teg na ci sa loxo daraay jullit ñi nga jiite ko ministère gouverneur président nangam ak nangam ah ah ki yor wàllu mbay mi ñu ne dañuy servir waaye gi dañuy jox les paysans yow amaale nga ay tool ay ferme ñuy ñuy séddale jiw yi engrais yi waroo jël ba pare yóbbul sa bopp yow la ministre wala les collaborateurs du ministre ndax yéen yem ba pare nga door a jëw di séddale ñu ci des yow boobu jël tracteurs yi yi ñu war a distribuer nga jël yi ci baax seet yu baax tegal ko sa bopp daal di joor a joxe yow xam nga ne sori nga njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi mu ne képp kenn ku yor lenn ci mbiru jullit ñi dafa war mu jiital seeni intérêt li yëmanal seeni mbir ci kaw moom ay intérêt boppam waaw faluñu la ngir nga defaru dañ laa fal ngir nga dimbali nit ñi ngir nga taxawul xeeti yonent bay sa saam ci loo xamante ne nii bul yaakaar ne da ngaa im nekk koo xamante ne nii indéboulonnable koo xam ne yow te indispensable te pas indispensable fadlullahi alayka la nag ngëneelu yàlla la ci yow ndeem xam nga waaye li yabluwaka waaw la Seydina Souleymane waxoon li yabluwani a ashkuru am akfur waaw ngir mu seet ma saytu ma ngir dama ndax damay sant yàlla mooy doxal li mu ko bëgg te moom kese tax waaw ñii woo teg ma war leen a gine ma gine leen te yàlla tax ñi ma war a jariñ ma jariñ leen te yàlla tax mais pas may jariñu comme ni nga xamante ne les laykaar banu laykaar suñu président yëpp yu fi jaar noonu lañ doon liggéey wal iyaazu billah waaw abat les privilèges ñoom moom mettit gi du leen laal wal iyaazu billah liñ doon wax keroog moom gaayaa nga ñokkolo ko soxlaay di ñaa nga ñokkolo ko moom mu nga ndar wal iyaazu billah ca xadiisu euh, hein bi doon wax nañu ne woon ak Seydina Abdallah ibn Zubayr mu daal di ñuy dal ak mettit Jabalat ibn Suhaymin wa an Jabalat ibn Suhaymin radiyallahu gisoon nañ ko fekk ñu leen bi mooy baabu tere gi ñu tere alqiraan boole bayna tamratayni dajale ñaari tàndarma boobu taxawoon nañ ci loolu waaw kon mooy nit loolu la faluñ na ngir ngay serviru ak say mbokk bàyyi ñi ci def yéen a war a mujjee am waaw waaw akbar waaw mu nekk wa an yakuna gharadu al imam al mubarak fuuri rahimahullah te mu nekk li nga xam ne mooy nit ki jiit boobee wala même mu dul jiit mais chargé nañ la mission boo xam ne yaa ko war a taxawul xeet yonent bay saa saa wala peuple bi yaa fa war a taxawal yow sa objectif lenn la war a doon sa jëmuwaay sa jógukaay li tax islaahu xaalihi mooy yëwénal seen état bi nga leen fekke mu desee yemb nga yëwénal ko bam yemb waa wa jarril manfaati ilayhim lépp luy njariñ nga biddil leen ko xëccal leen ko jëme ko ci ñoom wa daf'al madaar anhum lépp luy lor nga lo nga nga xañ nga nga leen ko ñu sori leen wëllif leen wa nazar waaye di xool di settantal ci seen mbir yi la ca néew ak la ca rëy ngir lan yéwénal ak lépp lu dul noonu wallahi xadiisu yonent lay saa saa am dafa da dafa neex danañ ko doxal lépp jaar yoon yow du ñu la fal seen nga jàpp ne ah say mbokk ne walla ku yàlla tàcc waxi caaxaan yooyu te feccoo doo doo feccati ku nit ñi tifli te tooyoo te kiiwoo naa na nga na nga a nag boo fi newee di jéem a jub jublu naan nangam gis nga ñoom diw bañ ci newee ci la ñu yóbbu seen yaay makka ci la ñu am kërit nangam ay terrain nangam nekk nañ ci euh, loo xam ne dootuñu toroxati doo doo bàyyi wax lu amul ñoo ñoo ngi ci toroxtaange nekk ci ay immeuble ay kii nekk ci toroxtaange parce que alalu réew mi la waaw loolu nag borom bee leen di jay xaaral ba ci kanam nga seet kii moom yor li mu yor ngeen bëgg muy servir servir leen. te boppam taxul de gars yi seen bopp la ñuy wax waaw bi liñ lay mere yépp parce que boole woo ndax defoo li ñu bëgg waaw boo commencé woon def li ñu bëgg fàtte sa bopp sax gars yi kontaan ci yow waaw gars mooy boo defee li ñu bëgg même fàtte sa bopp ñu kontaan ci yow yow bu dee sa liggéey ngay yor di sonn ngir sa njaboot am ñeneen ñoo xam ne sa mbokk lañu ñoom lépp lu ñu ah, lu ñu xewle wala lu ñu kii lay topp yow lañ koy laaj seen affaire di dox te yow amagoo sax ah cinq mètres carrés boo tabax amagoo ñoom ñu yor seeni kër yor seeni R4 R3 R nangam R2 R na R te lu ñu xewle lu ñu am laaj la di la sant tagg nag. parce que saa boo fi yow amoo sax foo dëkk seen kër gu yàgg ngeen bokkoon ba ngeen nekkee yéen ñëpp fa nga nekk mais ñoom faalawuñ la waaye comme que yaa ngi defal liñ bëgg ñoom baax na ñu ngi lay tagg waaye bés boo bañoon benn bés ne ah man nag jot na nag ma toppatoo sama bopp nag ak sama njaboot xaaral waaw ndax ibda bi nafsika thumma bi man ta'ul tàmbaleel sama bopp sa bopp ginnaaw ñi ngay dimbali eh, ñi ngay jaboote ma ne ah ñoom laay tàmbal léegi nag au lieu may jël di jox ñooñu ñii laay defaral seetal leen fu ñu dëkk ndax ah location metti na. ba ñu ñëwee di la laaj yow nga gàntal ñu commencé laa xarab buñ la ko waxul sa kanam di la jëw fu nekk waaw moom de moom hmm. kenn xamul ak mbaaxam waaw ba pare di la jëw di la kàccal di kàcc di teg sa der ndax lan parce que defoo ñoom li ñu bëgg. waaw da ngaa topp da nekk di def lu lu lu yëwénal say mbir ñoom ñu mere la façon yu mel noonu ñoom ngay dégg ñu naan ay ku yàlla tàccu tàccu te feccoo wal iyaadu billah lii mooy jidde teguñ la fi ngir ngeen di servir sur le dos du peuple dañ leen a teg ngir ngeen servir le peuple waaw bu defee ngeen door a servir waaw te comme que xam nga ne yaay mujjee am dina tax waa ji daal di góorgóorlu ngir dabax dabax réew mi wala defar lañ ko wax ndax xam na ne mooy mujjee am bu bi yaanaa ni ba mbir yi matul moom moo dut am waaw <laughs> ah. <laughs> moom moo am waaw kon nag mu ngi doon te loolu ni nekk ci woy nguur yi noonu la nekk ci ñëpp comme li ñu doon wax sànq booy servir waaw di joxe koy tàmbalee ki nekk sa sa ndejoor waaw comme ni al al al ayman al aymanuun al aymanuun al aymanuun la la yonent bay saa saa waxtu génnoon nañ ci buntu boobale fal ayman al ayman jox aaraab yi bi nekkoon ci ndejooram ki la féete kaw ki la fé ki nekk mag ak ki nga xam ne gan laaj yooyu ngay joxe waaw noonu ngay ko li des nga daal di naan wala nga daal di jël bu desul ah nga daal di muñ te jàpp ne yàlla noonu la ko dogale te doo dem fenn di ko xarat di mer di kaas na am nga déedéet léegi nga ne waaw attention parce que yow léegi yaa ngi naan ibda bi nafsika thumma bi man ta'ul <laughs> waaw mais yeneen way saa saa waxul woon tàmbaleel sa bopp hein ginnaaw gi nga doora euh, dem ci ñi nga xamante ne mooy ñi la gën a jege hein topp ñi gën a jege mais kon man bu ma yoree affaire yi du ma njëkk servir comme que yonent may saa saa waxoon ñu loolu xam nga lu yonent may saa saa am di wax wa aati qurba haqqa joxal waa day dëkkandooy ak yi nga xam ne yow moom nga leen yore waaw njëkkeel ci ñoom te loolu am la mooy dafa dafa joyal lii nekk xaas mooy bu dee nag séddale lu ñépp moom booy séddale hatta yow li nga moom sax di ko séddale sa taaye bopp la yaa ko jënd yaa paye yaa jënd di kii même loolu tàmbalil ñeneen yi loolu mooy am mooy xaas bi moo ko moo ko tënk waaw allahu akbar te yubna al am ala xaas dañuy jël li général teg ko ci euh, euh, tënk ko ci li nga xam ne mooy li tënku waaw ibda bi nafsika dëgg la loolu gisoon nañ ci yan jamono lay doxe waaw waaw boo ñëwee war dundal ay nit yoo xam ne yow dañ leen war a dundal kan ngay tàmbal loolu est-ce que looy séddale la ñoom ñoo ko moom waaye nañ jox déedéet sa xaq bu boobaa wa aatidal qurba xaq sa alal yi ñi ci ëpp àq mooy si ñu la lay jege ñaale sa soxna say doom ak yooyu nga tàmbalee ci ñoom ginnaaw gi nag nga door a jox ñeneen bu desee bu desul loolu la yàlla teg laa yukallifu allahu nafsan illa ma ataaha yàlla tegul benn bakkan lu dul lu ko jox waaye loo xam ne da nga koy séddale bokkut séddale woole da dangaa séddale <laughs> bu boobaa yow mujjeelal sa bopp waaw yow mujjeelal sa bopp kon nag mu ngi noonu xadiis bi wallahu taala alam daal dinay nekk lu màgg a màgg kon nag mu ngi noonu nañ ci bàyyi xel waaw li nga moomal sa bopp boo koy séddale di séddale pour ñëpp yow mujjee la am xawoon naa leen fi foog daa du ci fii de góor ga ma xamoon gu tabe la nag waaw tabe moom def na ko waaye nam doon doxale bokkul su naa yonent bi a salaam <laughs> eh? da doon defar attaaya attaaya defar attaaya ju baax waaw seddaay bi néegam day nugg lool neex ak taaya yeeg naana yeeg naana yi <laughs> ci bokki murtaan ak sukkar wallahi safla wallahi waaw ah, mais booy xelli day xelli naan bu ma juumul da doon xelli teg ci wet gi wala day naan ñaari yoon xelli troisième teg ci wet gi en tout ka teg ci wet gi doon na ko doon na naan moom mooy njëkk naan xelli beneen teg ci yoon gi daal di xelli nag yeneen kaas yi nag ne la euh, bismillah man ngaa jox nit ñi loolu nag loolu lay yonent bi saa salaam <laughs> loolu la jàngalewul waaw mooy yow yaa war a mujjee am waaw te loolu day tax nit ki muy yokk ab suuram bu ko leeree ne ah moom bu mooy lu am dina yokk mbir yi <laughs> waaw yooyu yëpp di tax yaatal say mbir bu ko defee yàlla yaatal say mbir yaatal leen bu ko defee yàlla yaatal la <laughs> kon loolu mooy sunna nañ ko doxe waay teggin gu rëy ka ko waaw fay <laughs> fay nga san billahi yi fay nga san waaye nag yaatalal géew bi yàlla yaatal la <laughs> waaw gis nga li gis nga gis nga lekk gi ñëpp a ci xaj wallahi <laughs> te boo doxalee sunna billahi sa borom dina la fekk si wa man yattaqi llaha la yaj'al lahu maxraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib tey ku ragal yàlla xeex ak sa bakkan ba topp li yonent bay sa saam jàngale waaw xeex ak sa bakkan ba sori li mu tere <laughs> yaj'al lahu maxraja borom bi xat-xat boo dugg dina la utal isi foo forox ndoll boo waxuma la boulevard boo jaar boo ci génn waaw wa yarzuqhu te moo lay wërs mooy wërsëgal waajoojee min haythu la yahtasib foo xam ne yaakaaru ko woon sax du moom du nit ñi du calcul man yeeg économiste si kenn doonul woon imaginer ne waa ji war naa mën a am jamono ji suñu borom génn ay mbiram ci loo xamante ne gars yi cas d'école lay nekk ci ñoom kon nag mu ngi noon kon ñu yem noonu insha allahu taala jataay bii di ñëw nag ñu daal di dugg ci